mu ne kon walla mu njëkk moom ar-risaala sukuunu ruux daluk ruux sa euh, fi zaati ci yaram wi nga xam ne moom la ko boroom bi def muy boroomu yaramu ki nga xam ne dafa sell boroom moom kojug boroom bi la sukuunu rida daluk gërëm wal mahabba ak sopp wal qabul ak nangu waaw ndax mbir yi ay leer la leer yu nekk ñooy xëccante waaw yi niroo ñooy xëccante le ruux nag bu ñëwee ci yaram boo xam ne ko aji sell la ruux bi day ubbeeku firiiku waaw firiiku waaw waaye bu dee ku salte la ah koo xamante ne takki bàkkaar ruux bi day mel ni nekkatu fa waaw waaw waaw tal imaanu moom yazidu wa sukuunu ar-ruux fi zaat sukuunu ar-rida wal mahabba wal qabuul beneen pàcc al-ilmul kaamil mooy ñaareel waaw kon ñu ngi ci risaala ba léegi de ñaareel partie mooy alhamdulillah al-ilmul kaamil xam-xam bi nga xam ne day mat sëkk ca boroom day mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk waaw ghayban wa shahaada li nëbbu ak li feeñ waaw lépp lu jëm ci maarifa xam yàlla nan sifaatam yi meloom yi borom bi da koy wuññil waaw waaw xam turu yàlla yi ni muy doxe ak la koy doxal ak bu nekk lan lay doxe ci biir mbir yi loolu du nekk loo xam ne ci dégg la ko amee waaye ci mushahada da koy gis même bu dee nëbbu na ci ñu bari waaye xam-xam bu mat sëkk ci mbindeef lépp luy mbindeef lu yàlla bind waaw mooy fi ñu génn sànk xam saxalay nii da koy xam xam malaaka yi ci seen bopp ñoom ni leen yàlla tëggeek ni ñuy bindoog ak seeni darajaat ak ku nekk na taxaweek ak yu mel noonu al ilmul kaamil ghayban wa shahaada ak euh, euh, euh, mooy mooy mooy mooy suufu yàlla yi yu wute yi ku mel nii fan la dajjaal nekk loolu xam na ko c'est simple duggul ci saqalay nii léegi xam seeni xaal <laughs> fan la yaajuuj ak maajuuj nekk xam na ko waaw ay yaajuuj ak maajuuj moom saay est-ce que du Chine Chine doo dem ngeen <laughs> du monde bi voilà pour simple la voilà moom day xam ban dëgg-dëgg te du ko xamee ci damaa dégg ñuy wax non mushahada shahada lu leer nañ la ko borom bi wat waaw ginnaaw loolu beneen pàcc wa sidqu ma'a kulli ahad dëggu képp kenn fil aqwali wal af'ali ci ay waxam ak ay jëfam waaw nga xam ne ay waxam ak jëfam day nekk dëppook gëli yàlla gërëm ak yàlla sopp waaw waaw ba nga xamante ne ndax parce que ñii côté risaala mais ñii la yàlla yónni ñu nekk ñoo nekk modèle yi ñun ñi ñoom lañu war a roy alayhimu wassalaam dañoo war a nekk ci loo xamante ne ils sont infaillibles moo tax boo xamee nii ci ngay xam waxuñu riira suñu réew yi ñooy wax ci xaqu ay yonent alayhimu salaam di leen ñàkk teggin ak tamit ci ngay xamee israiliyaat yi ngay dégg ci tafasiir yi yenn tafsiir yu bari ñu koy tudd wallahi da am kersa di ko tudd lu dul woon bu doon ne dañoo nekk jamono joo xam ne dafa sànq sànq dafa bari nga tudd ko ngir leeral wallahi doonoo ko tudd tellement ni fi nga danga am ni comment c'est c'est possible nit di xalaat bay bind wala di wax ci xaqub yonent lu mel nii allahu akbar waaw ñoom du ñu wax lu dul dëgg du ñu def lu dul dëgg waaw allahu akbar lépp luñ ne mooy am par force day am même bu dee ci biti day wane ne boo instant bi loolu demee noonu wallahi mooy am waaw loolu day may yow bu dee bokkoo ci ñoom nga borom bi tuuf la ji al am yaqiin certitude ci ma qaala allah wa rasuluhu allah ak lu àddina bi ma nga mel ma nga ne way mbir yi lan day mujjant ma ne lii yonent bay saa wallahi noonu lay amee même bu dee ci biti ni na ne a ah, loolu nu muy demee wallahi mooy am <laughs> waaw waaw bi ñu degu ak sakinatu wal waqaar muy ñeenteel bi leer la muy borom bi def ci seen xol waaw nga xam ne borom day amuk dal dale ci kan ci yàlla waaw di sukkandikoo yàlla lépp loo xam ne lañ naan xawla quwwa da nga ko loo ko am jamais lillah waaw te du faale kenn laa wax yàlla képp ko doy yàlla kese la gis gisut leneen waaw te lépp lu ko yàlla digal loolu lay nekk même bu doon ne suuf si jinne yi ñépp dañoo mànkoo ne du fi am par force ne doxal li ko borom bi wax moo tax yonent bay saa saa waxoon ko jaawu ila am ni yooyu bi mu naan yow yonent bay saa salaam gaa yi naan ko eh nangam ak di ko proposer seen proposition yu riir yooyu te ñàkk solo quoi xam nga boo xamee yi kii da naan waa Quraysh ñoo yabaate <laughs> waaw ñii ñoo yabaate ngir mu bàyyi buñ naan bàyyi te bi gis nga buñ jëloon jant bi teg ko ci sama loxo càmmoñ ndejoor sama ndejoor bi weer wi ngir ñu bàyyi lii nga xamante ni moom laay woote du ma ko bàyyi lu dul yàlla daal di àtte sama digganteeg moom ndax lii la ndax as-sakina dal ci yàlla wal waqaar ak ugreeku allahu akbar allahu akbar kon loolu mooy ñeenteel bi waaw wal mushahadatu al kaamila waaw al mushahada al kaamila juróomeel mooy day am contemplation di seede mbir yi gu le- gu mat sëkk waaw loo xamante ne ci mbiru yàlla la ak mbir yoo xamante ne nii euh, moom yenn yi da ko dul man sax parce que des fois du am kum ko waxtaaneel waaye des fois euh, dañ ko koy tere nag mu leeral loolu même bu dee moom lu muy dund la lu muy contempler la parce que du lu nekk la ñuy wax fu ne waaye du nekk sax la ñuy wax te ku nekk dina xam kii waxtaan ak moom lii moo gën ci moom mu yem foofu waxtaan leen ak nit ak la yem ak seen xol aturiduna an yukazzaba allahu wa rasuluhu wa rasuluhu da ngeen bëgg gaay di weddi yàlla ak yonentam ku nekk wax leen ak moom la Ibn Mas'ud doon wax waxtaan leen ak nit ñi ala qadri uqulihim allah kon nag mu ngi noonu sixième bi an yamuuta wa huwa hayy waaw waaw mooy ne yonent bi day génn àddina waaye génn àddina am du stop du lu jeexal ay mbiram déedéet day dund bu dee ne eh, eh, seen taalibe yi la borom bi ne laa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwaat bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun bu dee seeni taalibe la borom bi di wax seeni àq loolu bu leen jàpp ñi nga xam ne dañ leen a faat ci yoonu yàlla que dañoo faat bal li am ba des ñu ngay dund fa seen borom ñu leen di wërsëgal lan ngay xalaat ci seen sang mu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mooy xaalam da koy contempler bu ni muy dunde comme bu génnee àddina waaw waaw ñoom amuñu barrière boobu allahu akbar waaw kon <coughs> septième bi mu ne an yaxya xayaata ahlil janna mooy dundam gi muy dund dund waa àjjana lay dund moo tax <laughs> allahu akbar <laughs> waaw <laughs> mooy yonent yàlla ba saa saa moo tax yonent bay saa saa doon wax naan man meluma ne ci yéen kenn ci yéen man abitu inda rabbi damay fanaan fa sama boroom mu may leel di ma nàndal waaw mooy gis nga borom bi da leen di nàndal li muy nàndale waa aljana ak lu ko raw waaw Allahu akbar moo tax <laughs> ñoom du tekki ne duñu xiif si dañuy xiif yonent bay saasaam doon loon xiif ba takk biir bi loolu mooy zaatam ji waaw waaw moo tax abitu inda rabbi damay fanaan sama borom bu may nàndal di ma lekkal mooy du loo xam ne boroom bi day jël comme ay soos di ko fexal ay mooy xuwa gi koy jox leer yi mu koy tëbb ah yàlla la waaw loolu lay wax kon lii mooy li nga xamante ne mooy ajza yi mooy wàll yi léegi nag ñu dégg sëriñ bi ginnaaw bi mu waxee lii lu mu ci teg mu ne mu ne fa hadihi sab'a lii di juróom-ñaar fa majmu'u dhalika boo boolee yi yëpp ahada ah, ahada mu ne boo boolee yu mujj yi mooy set ndax lan la mu ne vingt et un la lu tax vingt et un la parce que dafa jël euh, boole ci lan ruux ilm ak risaala muy trois mbir ginnaaw carte yi ñu amoon carte carte wàcc yooyu aadamiya qabd bas nubuwa carte yooyu mu yokk ci trois yi ne boo ci yokkee trois yi kon trois yi bu nekk nekk sept trois fois sept vingt et un te bële moom biñ njëkk a jóge quatre yooyu quatre fois sept vingt huit moom la naan boo kon boo boolee yi ñu fi wax wàll yii ñett yu mujj yi ñu fi wax muy arruux al ilm ak ar risaala mu ne boo leen boolee fa majmu'u zalika ahada wa ishrun mu nekk vingt et un ila samaniya boo ko plusé ak samaniya wa ishrun vingt-huit yooyu fa yakunu majmu'u al majmu'u tis'atun wa arba'un wa arba'in tis'atun wa arba'in waaw fa mag bu ko defee day nekk quarante-neuf loolu simple la calculatrice vingt et plus vingt huit huit bi ma yokk ci un bale muy neuf vingt et vingt huit la deux plus deux égale quatre neuf mu ne la nag ci kaw noonu ah boo ko defee mu ne wa hada wa ala zalika taxruju riwayatu at-Tabari wa Ahmad an Abdillah ibn Amr ibn al-As juz'un min tis'atin wa arba'in mu ne la nag ci kaw nii riwaaya bi nga xamante ne moom la al imam Ibn non Ahmad ak ak imaam at-Tabari <clears throat> daal di jële ci Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma foofu yonent bi alayhi salaatu salaam ne géntug nit ku sell ki daa nekk li nga xamante ne nii mooy partie juz'un min tisatin no min min tisatin wa arba'in mu ne noonu ci lay génne kon baareel ma loolu kon kooku jàll na kon bu yonent bay saab saab waxee lool lii la ci jublu partie yi lay wax ne gént partie la ci gi léegi euh, mu ne wa ala zalika kon ginnaaw bi mu waxee lool mu ne way asqatna dhukuriya léegi mooy vingt-huit yëpp jàppal bu ko léegi mooy bu ci wàññeeti dara moo taxoon vingt-huit yi mu boole ko vingt et yi léegi boo jëlee vingt-huit yooyu plus ko vingt ans yi mu jox la quarante-neuf kon bële génn na léegi nag mu ne la wayen askat na zukuriya ci quarante-neuf yi bu ñu dindee zukuriya wàllu góor gi wa kamaalu surati zahira ak matuk ah, melo gi nga xam ne dafa feeñ mooy apparence ci biti feeñ mat sëkk ah kaanal baaqi lii des bu boobaa day nekk sab'atan wa arba'in quarante-sept ndax deux quarante-sept quarante-neuf mooy deux quarante-sept a ciy des ñeent fukk ak juróom-ñaar mu ne wa alayha ci kaw nii yataxarraju riwaayatul Qurtubi min anna juz'un min sab'atin wa arba'in parce que zuhuri ak euh, kii euh, suuratul kaamila kamaalu suuratul zaahira waxoon na la lu tax. parce que amuñu lëkkaale dëgg-dëgg ak jéem mu ne la buñ boolewaatee ci vingt-huit plus vingt et un waaye ñu génnewaat ko fii ginnaaw bi ñu amee quarante-neuf boo ko génnewaatee ñaar yooyu da ngay dese quarante-sept sab'atin wa ishrin bu ko defee nag mu ne ci kaw noonu ngay dégg ci la xadis riwaay bi nga xam ne mooy riwaayatul qurtubi bi nga xamante ne moom moo wax ne juz'un min sab'atin wa arba'in 47 kon rëddal ma 47 xaaral waaw al qurtubi moo doon numéro 4 juz'un min sab'atin mu ne la kooku génn na waaw allahu akbar te bu ñu rotalee ma zalika kamaalu suura bu ñu rojotalee matu li nga xam ne mooy melo gi al baatina gi nga xam ne gu nëbbu la kaanal baaqi sittatan ah, wa arba'in kamaalul suuratul baatina génne woon nañ ko fële ay la boobu la taxoon ñu génne ko moom ngay génnewaat fii boo ko defee génnewaat ko kon ci quarante-sept yi lan mooy des mu ne sittatin wa arba'in mooy des quarante-six wa hiya riwaayatu saabiqa an al Buxaari as-saxiixa al muttafaq alayha bi nga xam ne moom muttafaqun alayhi mooy 46 bi nga xam ne moo gën a siiw génn na génneel rëddal aywa lii la <laughs> génn na <laughs> allahu akbar ah léegi mu ne boobu mooy riwaaya bi nga xam ne mooy bu wér bi nga xam ne muttafaqun alayhi la imaamul buxaari imaam muslim ñoo ko solo mu ne wa in zidna fil isqaat buñ dolliwaatee ji rotalaat ba léegi kamaalul xawaasi zaahira ah mooy matu cër yi nga xam ne dafa feeñ parce que loolu mooy sens yi sens yi loolu amul dëgg-dëgg lëkkaale ak gént bu ñu ko dindee kaanal baax yi kon lay des xamsa wa arba'in quarante cinq ay des mu ne kon bu boobaa riwaaya bi ne quarante cinq te mooy bi imaam muslim jëlëg seyna abu hurayra boobu day génn kon génn nga kon <laughs> mu ne qaala radiyallahu anhu mu ne nee na léegi nag sëriñ bi bi mu defee lii ba pare wax lii mu ne mu ne fa hada tawjihu hadhihi riwayat as-sab'a wal baqiya la a'rifu laha fi as waaw <laughs> mu ne lii nii mooy wàllu mooy liy wane di jëmale tey wane ah riwaayaat yi nga xam ne ñooy set kon set la génne wala wala huit hein ñoom ñoo génn waaw mu ne kantaari waaye yi des man de xamaluma ko benn wàll buy wane ne yooyu wér lañu waxoon naa la moom li muy xamee li muy li muy détecté hadis bu wér bu wérul waaw <laughs> léegi kon mooy yii nii la génne ne yii daal moom yii ñooy xadiis yi riwaay yi wax di lii nii ñooy wan lii mooy li ci yonente bay saa saa jublu lii la xadiis biy wax kanta yeneen riwaayaat yi nga xam kon bu boobaa mooy riwaayatu sab'in riwaayatu isnayni wa sab'in riwaayatu sittatin wa sab'in mooy soixante dix soixante douze ah soixante seize cinquante quarante quarante deux yooyu mu ne man xaw ma li nga xamante ni mooy ban wàll la ñu wére man xaw ma ko <laughs> léegi kon boo seetloo vingt six génn na ah vingt sept génn na muy neuf bi huit bi génn na muy vingt cinq ah mooy niñ doon niñ doon noté li euh, riwaayaat yi imaam ibn euh, Cheikh Abdou Ahmad ibn Mubarak doon ko laaj vingt sept kon mooy neuf bi huit bi vingt cinq sept bi vingt quatre six bi mooy vingt six hein cinq bi mooy quarante quatre hein non non quarante quatre bokku ci lu tax mooy wax quarante quatre un deux trois quatre cinq six sept huit mooy nañ jël prendre neuf bi vingt sept huit bi vingt cinq sept bi vingt quatre six bi vingt six voilà yaa ngi dégg léegi ak bi nga xamante ne moo wax ne quarante sept muy quatre bi ak li nga xam ne mooy trois bi di quarante neuf ak deux bi di quarante cinq ak un bi di quarante six yii la génne léegi nag taaliyu bi nee ah bi mu ma waxee lii nag ma ne ko fa qultu ma ne ko fa hadha at-tawjih alladhi dhakartumu wa taxriju alladi ayyadtum ayyadtu abdaytumuhu laysa fiihi addu ru'ya fi ajzaa'i nubuwwa bi hal wal hadiis yaqtadii annahaa min jumlati al ajzaa'i li annahu sallallaahu alayhi wa sallam qaala ar-ru'ya as-saalihatu min ar-rajuli as-saalihi juz'un min sittatin wa arba'iina juz'an min an-nubuwwa taalibe bi nag ne ko nag ah sëriñ bi waaw léegi mooy am naa benn laaj ndax ma ne ko nag. lii nga xam ne moom ngeen jëmale xadiis yi nii ak ni ngeen ko génne ak ni ngeen ko tudde ak ni ngeen ko génnee waa man li ma ci jaaxal mooy amul benn yoon boo fi tudd mbiru gént ci wa ci partie ci wàll yi waaw laysa fii abdi ru'ya nekku ci compte woo ci ru'ya ci benn partie ci partie nubuwa bi xaal ci benn xaal tuddoo ko ci te nag xadiis bi nag li muy wane mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa wane ne gént ci la ndax dana ru'ya as-saliha gént gu baax min ar-rajul as-salih ci góor gu baax juz'un wàll la min sittatin wa arba'ina ci quarante six payes min an-nubuwwa kon koy gént kon ci partie yi la te yow li ngeen fi wax sëriñ bi li ngeen fi wax loolu tuddoo ko ci fa hada kon loolu <coughs> yaqtadi anna wahidatun min hadhihi al-ajza loolu nag ci kaw lool kon dañuy xam ne yoneen saa sa waxam ji kon gént ci la te yow gént boole woo ko ci wa antum lam ta'ud lam ta'udduha min al ajza te tu ko ci ci li ngeen ci ci partie yi waaw ndax lim ñu fi lim yépp partie risala nubuwa risala qabd bast adamiya ilm ruux mais partie yooyu yépp partie yi ñu ci lim yépp bu nekk set set set mais gént amu ci te xadiis bi yoneen saa gént moom moom lay wax léegi loolu <laughs> fa qaala radiyallahu anhu sëriñ bi daal di koy tootu ne ko ar-ru'ya as-salihatu tastamiddu min juz'in min ajza'il aadamiyya alladhi huwa naz'u hazz ash-shaytan wa min juz'in min ajza'ir ruh alladhi huwa al-basira fal-basiratu idha nazalat ala naz'i hazz ash-shaytan min adh-dhati tuuladu min majmu'iha al-mara'i al-hisab <laughs> sëriñ bi ne ko radiyallahu anhu ne ko gis nga dégg naa li nga wax bu baax gis nga ar-ru'ya saaliha gént gu sell te baax tas tamit du day day day tëbb fi muy jóge di xëcc bi ko jëlee mbiram ay yaram ak tax mu nekk gént bu baax xam nga fu ñu koy jële min juz'in ci benn partie min ajza'il aadamiya euh, euh, partie ko ci aadama yi ma la doon gi ma la njëkk a wax foofu benn ci partie yooyee benn ci juróom-ñaari partie yi ma la ci wax benn foofu lay tibb di ci xëccee gént gu baax foofu lay xicc fu ci ban mu ne ko te partie boobu mooy huwa nazon hasbi shaytaan mooy xëcc gi borom bi xëcc ci nit ki wallu ah, euh, shaytaane setal ko ci moom ba dootul am ci moom walla moo tax nit kooku te du yonent kese ah ku roy yonent nit mën na àgg foofu dootul defati bàkkaar mënatu ko dafa impossible parce que wàllu zulmaani goog la yàlla effacé ci moom dindi na ko xëcc na ko mu ne ko wàllu woowu ci la gént gu baax di tibbe te ci kojuk aadama côté partie aadama gi la nekk wamin juz'in waaye ci par wàll woowu da ko fay jële waaye ci ak beneen wàll goo xam ne min ajza'i ruux ci partie ruux set yamala juróom-ñaar yamala ko pàcc pàccal yooyu am na benn ci partie yoo xam pàcc yoo xam ne moom itam da ko fay tibb te loolu mooy ban mu ne al basira mooy clairvoyance waaw googu waaw di gisa xol gisu biir léegi nag mu ne fa al basira gis nga basira googu nga xam ne ci côté ruux la bokk boo ko wàccee ala naz'i hazzi shaytaan ci xit li nga xam ne mooy wàllu shaytaan min az-zaati ci ci nekk nekku doomu aadama gi nga nga nga wàcce ko jël basira gi wàcce ko ci loola le nga xam ne hazzu shaytaan din nañ ko tuuladu day jur min majmu'ihi al-maraa'il hisaab day jur waa ji comme que wàllu ba nga xam ne gént yëpp yàllaa yu bind lépp gént bu baax ak gu naqari yàllaay bind lépp mooy bind lépp waaye comme que saytaane daa bëgg lu bon waaw te looloo ko neex boo tax ci teggin lañ ko koy askanale waaw yonent bay saa saam ne ar-ru'ya min Allah wal hulm min ash-shaytan waaw ru'ya gént gu baax ci yàlla la jóge kanta bi nga xam ne mooy tiitalaate bu ñàng beeg njaxas yi loolu ci saytaane la jóge pourtant yàllaa bind lépp waaye ci ay teggin lañ koy askanale seytaane parce que loolu la bëgg te man na man na eh, borom bi mën na def mu teew jamono jooju nga xam ne ci la waa ji génn gént cauchemar am yooyu waaw léegi nag bu ñu xëccee wàll woo ci moom ba pare ñu remplacer ko basira mooy kooku mais eh, lu baax rek lañ gis kooku bëtam muy dootul bëtu nit ñi xolam lay gise ruuxam te ruux min Allah amul barrière te lu baax kese lay gis moo tax kon géntam nekk gént boo xam ne gént bu sell lay doon allah léegi nag mu ne ko nag loolu la waaw day jur ca waaja ñu defal loolu almara il xisan lépp lu mu gis day nekk loo xamante ne nii yu baax la du rafet